ñu ngi woon ci li jëm ci wàllu albuyu ci jotaay bi weesu tàmbaliwoon woon nañ albuyu al muharrama façon jaay yi nga xamante ni dañu xaram waxoon nañu te gisoon li nga xam ne mooy tax njaay mi du baax wala yi nga xam ne ñooy tax njaay mi du baax ndax du benn yu bari la waxoon nañu ne nag yooyu lim lay dimbalee mooy boo leen xamee sagesse bi nekk ana lu tax ñu ne façon njaay miy baaxut boo xamee li tax dina tax léegi njaay moo xam ne yooyu da cee am wala mu manqué ci dangay xam ne njaay mi baaxut soxlaatoo fokk ñu wax la ne bii la nga koy door a xam te bokkoon na ci ñu gisoon yi nga xamante ne nii xarar da cee am wala jahaala façon njaay yi nga xam ne dafa am xarar muy wor ak li nga xam ne mooy jahaala mooy incertitude ak li nga xam ne mooy incertitude nga xam ne te joxe woon nañ ay exemple ci wàllu xarar ak jahaala am na yeneen yoo xam ne gisoon nañu ko yoo xam ne it bu newee cim njaay day tax du baax muy arkaanul buyuu yi ñu gis ponki njaay gis nañ ko loolu nag mooy bu ci benn deñee njaay moomu du baax mooy njaay moomu du baax waaw ndax imaginons imaginons xam nga dañu gisoon ci arkaanul buyu' ponki njaay ki nga xam ne mooy jaay ak li muy jaay ak kiy jënd ak li muy jënde ak li nga xam ne mooy dox seen diggante ngir luy wane ne kiy jaay d'accord na jaay kiy jënd yi d'accord na jënd ba dëppoo nañ ci kàddu mooy cinq yi nii njaay mu mel ni mi tëb mooy loolu du baax waaw mooy comme liñ waxoon nit ki mënoo ñëw di jaay sa bopp waaw mooy imaginer kiy jënd soti mais mooy lool njaay newatu fa man manuma yi di transaction ak sama bopp ak sama bopp rek déedéet loolu loolu mbir yi du demee noonu mu am beneen mbir muy imaginons tamit nañu xalaat bu doon ne amul dara luy wan ne ñaar ñi d'accord nañu kiy jënd d'accord na kiy jaay d'accord na loolu loolu du tuddum jaay déedéet loolu du tudd am njaay te loolu waxoon nañ la day tegu ci li nga xam ne mooy urf muy yi nga xam ne mooy aadaay réew yi walla dëkk yi walla gox yi ana naka lañu gise ne lii moom ku ko def mooy am njaay mooy diw d'accord nag ñaar ñi ku nekk d'accord na ci kàddu walla déet mooy yooyu ko il faut lool njaay mu yooyu dañ benn ci ponk yooyu mooy njaay moom du baax gisoon nañ ne tamit bokk na ci yi nga xam ne day yàqum njaay bokk na ci yi nga xam ne day yàqum njaay mooy nit ki euh, de mu am chart boo xam ne charian d'accordu ci waaw mooy ñu ne dañuy def transaction jënd njaay moo xam ne charia ci boppam d'accordu ci nga ne ma loolu mooy lan mana loolu gisoon nañu ko waaw exemple <laughs> te lool ci lañu waxe woon affaire li jëm ci wàllu à volonté yi waaw nga ñëw ne dama lay jaay mais amoo droit génn ak moom bërëb bi ma la ko jaaye waaw gis nga kebaab bii ma la jaay wala pizza bii wala ceebu ceebu jën bii ma la jaay en tant que restaurant restaurateur amoo droit génn ak moom ci sama restaurant bi façon chart yooyu day yàqum njaay lu tax parce que ki jënd dafa war a am tàmmul milkiya mooy dafa war a moo moomeel gi ma moom mbir mi dafa war a mat sëkk te loolu manula mat ci loo xamante ni nii dañ naan mënoo jënd biir ba pare ñu naan la eh, no euh, lii nag manoo ko manoo ko manoo ko utiliser fii déedéet loolu wala man maa lay wax fan nga koy utiliser loolu noonu charte boobu noonu charte boobu du baax cim njaay voilà moo am yeneen façon njaay yoo xam ne ba léegi waxoon nañ ne mooy yoo xam ne lool comme ni ñu ko waxe woon lool mooy charte bopp boo xam ne day yàq njaay mi li tax njaay jóg loolu du baax waaw mooy loolu day yàq façon njaay moomu du baax voilà dinaa la jaay lii yére bii maa ngi la koy jaay waaye nag bu ko sol bërëb sàngam ak bërëb sa loolu moom boo ko kiiwee rek xam ne lii moom alalu sàcc xanaa la ndax day am fu muy jaay moom daanaka waa ji waa moo wax la ne la falaa ko sàcc rek waaw bokk na ci yi nga xam ne gisoon nañ ne day yàqum njaay te njaay mu mel noonu du baax mooy njaay moo xamante ne nii mooy jaay loo xam ne mbir mi riba da cee dugg. waaw riba dugg ci ni mu man di dem mooy boobu bu baax ak ak paaru riba bi nu man di tol tuuti naam bari naam du loolu nu man di tol mooy du baax waaye bokk na ci façon njaay yi nga xam ne gisoon nañ ne façon njaay yooyu du baax mooy njaay yoo xam ne ñoom ci seen bopp lañu ñu xaraamal yii népp nag waxoon nañ dinañ ci dinañ dinañ ci développer tuuti bu ñuy joxe exemple ci buyu'ul muharrama yi insha allah comme niñ ko dige woon pour tey mooy eh, njaay moo xam ne mooy mooy eh, affaire bi ngay jaay ci boppam mooy loo xam ne muharramun li zaati moom ci ci moom ci jëmmam mbir mi ngay jaay ci jëmmam lañ xaraamal ku ko jaay waaw xam nga loolu noonu euh, mooy exemple lan mooy kuy jaay li suñu xadis bi wax ci fatxu Makka bi an allaha wa rasulahu sallallahu alayhi wa sallam xarama bay'al xamri maytati wal xamri wal asnaam bay'al xamri wal maytati wal asnaam wal euh, am na bu bu dane buur yàlla Seydina Jaabir keroog fatxu Makka ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam xaraamal na lan lañu xaraamal bay'ul bay'al mayte mooy jaay mid jaay mid wal xinziir walla boobu laa boobu moom wal xinziir ak mbaam xuux wal asnaami ak li nga xam ne mooy xërëm yi wal wal xamri ak li nga xam ne mooy sàngara mooy yooyu noonu ñoom ñoom ci seen bopp lañ xaraamal xam nga xoolal différence waxoon nañ ko mooy différence bi bi biñ defoon entre loolu ak buñ la naan riba xam nga riba par exemple ki nga xam ne day <coughs> ci wàllu or buñ ñëwee ci wàllu or waa ji nga xam ne day joxe wala xaalis sax wala sarf bi weccoo weccoo xaalis wecci ma affaire wecc ma loolu it problème problème wecc ma yooyu <laughs> am na lu ñu waxuloon li jëm ci wàllu natt yi bokk na ci tax natt yi xaram ci côté bii ndax du lool kese mooy affaire bi dañuy weccee koo xaalis te yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon na adh-dhahabu bidh-dhahabi wal fiddatu bil fiddati la mu lim lim lim lim yëpp mu ne lool day nekk yadan bi yadin mithlan bi mithlin waaw mu ne bu dee xaalis mooy suñu argent yi ñu yor wala or wala xaalis loolu nit bu koy weccoo nit amul euh, bon xaaral ma dem euh, am am lii maa ngi dem jox la li ci des naa ñëw looy déet loolu day nekk riba si loolu dafa xaraam si lool loolu la wax yadan bi yadin illaa mu nekk lu dul mu nekk yadan bi yadin loxoog loxo hmm, mislam bi mislim mu tolloo mooy loxoog loxo kon mënoo joxe lenn mooy ah. mënumaa ñëw ne waa ji jaaykatu or bi wala bijoutier bi man d'accord naa ne waa léegi ñun dañuy tolloo mooy mooy damay joxe lu tolloo cinq grammes d'or nga jox ma cinq grammes d'or sauf ko man trois grammes laa yor nii ne bijoutier bi léegi xoolal ni ñuy def euh, téyel ma kii bi jëlal trois yi nga jox ma cinq grammes yi nga yor man ma jox la trois yi maa ngi dem sama kër indil la loolu noonu loolu doon bu baax ñene ma ma ne la waaw xadiis bee ko wax illaa mislam bi mislin dañuy tolloo yadan bi yad mooy loxoy kajoor dañuy weesaloo voilà kon fu ñu tolloon lañ la doon wax euh, waaw kay mooy boo xoolee côté côté riba foofu du du du ak différence bi bi ak bi nga xam ne njaay mi nga xam ne moom li ñuy jaay ci jëmmam lañu ñu xaraamal mooy ne du xaalis bi xam nga bu ma yoree or or bi laab na xaraamul mooy du or bi ci boppam moo baaxul waaye jëfandikoo gi ma ko jëfandikoo mooy ci côté riba looloo tax baaxul transaction bi moo baaxul mais du or bi ci boppam moo baaxul alors que bu dee mbaam xuux la walla jaayu mbaam xuux wala jaay xinziir walla jaay waaw mooy xinziir wala jaay li nga xam ne wala jaay li nga xamante ne mooy yàppu medd loolu mooy jëmmi li may jaay ci boppam moom moo xaram gisoon nañ loolu leeraloon nañ ci yii nii sax jaru ko woon mais dañuy récapituler kon muy njaay yoo xam ne mbir mi ci boppam moo xaraama jaay léegi nag bu ñuy ñëw ci détails yi dinañ dugg bu boobaa lu mel ni instrument instruments musicaux yi <laughs> instruments musicaux yi léegi kon boo yooyu loolu gisoon nañ ko am na beneen affaire façon jaay bu baaxul boo xam ne moom du mbir mi ci mi ñuy jaay moo baaxul mais mais dafa am leneen a tax waaw mooy du mooy li may jaay baax na arkaanul bayn yëpp nekk mais sauf que transaction bu baaxul parce que yooyu nag dañ mën dañ ci mën a dugal jaxaale yeeg mooy li ñuy jaay mais le fekk que nekku fi jaxaala bi sax dugg foofu parce que jaxaala bi la fekk que euh, euh, mooy incertitude par exemple bu dee ci li ñuy jaay la nekk dañuy considérer ne newu fi waaw exemple façon bi it waxoon nañ ko mooy euh, mbir mi tax njaay mi xaram mooy du du mbir mi ci boppam comme lan comme lan comme lan waajoo xamante ne ni surtout bu dee ci comme ni xanbali yi nga xam ne dañu jàpp ne ku jaay heure ay juma bu ñu noddee bi kii bi e, xutbakat bi nekk ci minbar bi mooy jaay moomu du baax dinañ gis yeneen exemple yoo xam ne day dugg ci loolu mooy xam nga loolu mooy njaay mi baax na mooy koo xam ne dinañ ñëw tamit ci condition yooyu waaw kañ lañ naan lii bi du baax est-ce que bu ñëpp nit ñëpp jaayee la walla ñi war ñi ñi àjjuma war kese la loolu it war nañ ci gën a xóotal insha allah léegi mooy gis ni njaay moomu mooy ne comme ñu noddu ci ñoom ku fi noddu bu ñu noddee àjjuma fekk fekk imaam bi mu ngi ci minbar bi ngir après xutba yow boo demee defub transaction sa transaction boobu baaxul seen nu nool avenue alal jëng ci jële day xaram loolu lay tekki ci ñoom alors que waa jumhur dañ ne waaw njaay mi am nga ci bàkkaar le fait que nga jaay heure boobu waaye nag ñu ne euh, ndax loolu mooy qaa'ida usuliya bi la halin nahyu yaqtadi fasaadul manhi anhu am laa te lool gis nañ ko gisati amaan dinañ ci ñëwaat buñu ak bu ñu agsee ci côté bii voilà voilà kon mooy yii ni waxoon nañ la ne boo xasee xam yi léegi mooy da xool wala am na beneen euh, foog naa tuddoon nañ ko mooy comme waa ji nga xam ne li muy jaay ndaka dagan na mais ki mu koy jaay lu bon la ciy def par exemple waa joo xam ne day jaayi raisin di ko jaay koo xam ne leer na ko ne sàngara la ci la koy def kooku ñooy moom daa xaraam ci boppam mais raisin est-ce que dafa xaraam non mais utilisation bi looloo loolu utilisation bi baaxul kooku <laughs> waxoon raj la ne mook mook ki nga xam ne day vendange yam mu leer na ko ne mooy vendange moom mooy ñi nga xam ne dañuy witti raisin yi façon liggéey boobu it problème bi mooy bu dee ne yow leer na ne gars yi d'ailleurs fi ñuy defaree fi ñuy nalee sàngara si mu nga nee lu ngeen fi huit fa la jëm mooy ne liggéey boobu jullit manu koo liggéey ndax lan mooy yow yow ci wu ñuy def lu bon yi da nga bokk mooy ñi nga xam ne dañuy dëgëral li nga xam ne buur yàlla daf koo xaraamal yow da ngaa bokk ñi nga xam ne ñoom ñooy jàppale ñoon te wa taawanu alal birri wat taqwa wala taawanu alal ismi walla udwaani la alquraan waxoon wala alquraan daldi woon wax jàppalante leen ci ngiiw ak baax waaye bu leen jàppalante ci ay bàkkaar ak i tooñ voilà ak noonoom kon yii nii ci gàttal yii lañ gisoon léegi nag mu des nag ci dugg nag ci exemple yi waaw surtout li jëm ci wàllu xarar ak jahaala ndax mbir kat du looy wax rek di teg daa war a am fu mu tegu comme ni ñu ko xame léegi kon wax ji mooy ana lan mooy daliilu lii nii yépp lan mooy dalilu wax yi yépp waaw dañ naan la dinañ léegi nañu commencer kon ci façon njaay yi nga xam ne li tax ñu xaramal leen mooy lan mooy xarar ak jaxaala xarar waxoon nañ ko mooy loo xam ne lor nit ki da mooy woraate da cee ne joxoon nañu exemple jaaykat bi kiy peseel gaa yi almutaffif alladina ida ktaaluu ala nnaasi yastawfuun wa ida kaaluuhum aw wazanuhum yuxsiruun gisoon nañ kooku léegi mu des lool xam nga lool ak waraate la jaxala gi gisoon nañ ci exemple lu riba bi waa ji nga xam da ngeen di jaay nga ne ko moom mu ne dama bëgg nga jaay ma sa sa sa sa sa tablette bi mane ne waaw fekk lu set la woon moom man man waxuñu xadarun maalum bi amul mooy jaxaala ci kañ lañuy ñuy fay mooy incertitude boobu dafa am ba ba moo tax ku nekk ci ñoom yaakaar ne ah diw xam naa kon weer wu dee wa jaaykat bi la may fay diw moom jàpp ne bu ma ko manee ba bu ma ko manee la loolu mooy jaxaala da cee am jaxaala it fi muy am bari na léegi nag ci exemple yooyu la ñuy ñëw boobu biñ ciy njëkk a gis mooy bay'ul munabada bay'ul munabada te loolu yaxu xadiisu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ko xaraamal nga ne ma luy loolu ma ne la waaw munabada min nabada ci nabada la jóge nabada mooy sànni na waaw ñoom ba leen dëkk dëkk dëgg dikkalee nabaduhu wara adhurihim dañ ko sànni seen gannaaw doq ya faalewuñu ko sax nabada mooy sànni na bay'ul munabada mooy njaay moo xam ne sànnante la nga ne ma ba léegi leerul dama ne maa ngi ñëw maa ngi ñëw bul yàkkamti ci lañu ne nii daa war a leer insha sawfa yu leer dina leer insha allah léegi euh, nga ne xoolal bay'ul munabada mooy nit ki comme day jaay ay yére mu war a wàcc weccoo ak benn waay ab yére ne ko nag ni may def mooy dama la koy sànni boo sànnee mooy kenn du xool mais ni ñuy def mooy damay sànni bu ma jëlee yére bi sànnil la ko bu ma la ko sànnee yow nga sànni ma bi bi bi ñu war a weccoo léegi jeex na bu ñu sànnante yére rek baax na ku nekk am bi nga bi nga sànni sa moroom sa morooma moom boobu loolu nag e, yonent bi alayhi salaatu daf ko tere waaw loolu loolu daf koo tere comme ni nga xam ne noonu la ko Seydina Abu Sa'id al-Khudri yi radiyallahu ta'ala anhu daldi waxe ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam naha anil munabada wa hiya tarxu rajuli thawbahu bil bay'i ila rajulin qabla an yaqlibahu aw yanzura ilayhi voilà muy xadis boo xam ne mu ngi ci saxiixayn seydna abu sa'id al-xudri radiyallahu ta'ala anhu mu ne këne yenent bi ndaw yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam tere na anil munabada façon njaay miñ la wax li mu mu moom expliqué na ko mu ne mooy nit ki day jël ab yéreem boo xam ne moom lay jaay sànni ko ki koy jënd sans pour autant hein sans pour autant waa ji xool loolu nag mën na nekk xam nga façon njaay waxoon nañ la am na loo xam ne troc lañ koy woowe mooy ayn ngay joxe ñu jox la ayn mooy matériel ngay joxe ñu jox la matériel loolu façon njaay la waaw am na façon njaay yoo xam ne mooy yow li nga bëgg a jënd ayn bi équivalent am ngay joxe loo xam ne moom lañ natt ne lii lay jar par exemple ma bëgg a jëndum xar joxew mam xar waaye damaa joxe xaalis waa ji ne ma man sama xar yi cinquante mille laa koy jaayee ma joxe cinquante mille munaabaza nag mooy euh, ma ne commerçant bi ne ma ne gaa yi ñëw di jaay nekk ci kii bi tànt bi ne yéen ñiy jënd ku ma sànni benn bu ma ko man di sànni moom boobu lay jënd te waa ji sans pour autant waa ji xool est-ce que lii moom dina baax ci moom jot na ko wala dina ko arranger non danaan ko bu ma leen sànni rek xamal ne boobu ngay jënd waaw sama magasin bii nag ku fi dugg bi ma lay sànni moom ngay jënd wala bi ngay jëkk a teg sa loxo moom ngay jënd yooyu yëpp ay façon yooyu yëpp benn la parce que waa ji mu ngi jënd loo xam ne xarar da ciy am ndax xamul li muy jënd mooy lan est-ce que jot na koom jotu ko wala sax même bu dee jot na ko est neex na koom neexu ko loolu mooy almunabada mi sànni boobu nit ki di sànni jëndkat bi jaaykat bi di ko sànni mbir mi ne ko fabal mu ngi noonu quatre cent nag lay jar indil quatre cent yi te waa ji du am sax possibilité wu xool mbir mi waaw da ngay fay xool bi daal après la façon jaay yooyu foo gis façon bu mel noonu mooy baaxul ndax li sababil jahaal jahalati al ndax marchandise mi waa ji jënd mais xamu ci dara waaw avant mu koy wëlbati di xool ñu ne ko déet dangay fay ba pare loolu boo demee nga door a xool lool voilà kon loolu dañu koy xaraamal te façon njaay mi hmm, bi ñuy wax te tudd nañ ko sànq chart yi nga xam ne day yàqum njaay bii ci la waaw non seulement incertitude bi mais condition bi mooy doo ko jënd ludul doo doo doo ko xool lu dul boo ko jëndee ba pare euh, nga ne ma mën naa la laaj benn laaj ma ne la insha allah nga ne ma ne bu ma ñëwee ci commerçant bi wala jaaykat bi ma gis yére boo xam ne dañ koo àmbale mais def nañ ci couleur bi def ci tissu bi ne lii coton la wala fii walla leneen la synthétique la walla nu def ci taay bi def ci yooyu yépp hein loolu waa ji bu jëndee loolu noonu est-ce que loolu munabada la dañ naan la loolu du munabada wuute na ak munabada premièrement mooy jaxaala gi amoon muy ñàkk incertitude ñàkk xam information ci yére bi waa ji wuuteeg bu la ne boo njëkk laal moom ngay jënd sans pour autant nga xam yére bi gisoo ko seen nga ko nii mais xamoo li ci biir xamoo nu deme demee. xamoo ndax jot na la xamoo ndax gàtt na xamoo ndax cëkk na sa yoon newu ci mu ne la boo laal moom ngay jënd walla téyal boobu noonu ma la sànni fayal abbaaya boobu ma la sànni jëndal fayal lii la ah du ma ko xool déet mënoo koo xool lu dul boo jëndee ba pare. loolu xam nga wuti naag li lii mooy jaxaala googu dàqu na amu ci ndax lan premièrement hmm? premièrement mooy information yi leer na mooy disponible na bind nañ ne lii ah chemise bi de coton la voilà mesure yi lii la lii la lii la loolu loolu noonu day doy mooy nit ki loolu information yi mu ngi fi te tamit am na beneen affaire boo xam ne da koy wuutaleeg munaa baga mooy waa ji tegalu ko charte ne ko bala ngaa liir information yooyu da ngay jënd ba pare voilà bu ne ko woon da ngay da nga koy jënd ba pare door a accès ci information yi est-ce que coton la est-ce que lii la est-ce que lii bu boobaa munaa basa la voilà kon wute na ndax manuñu ne man xonlu euh, bay affaires yi ne mooy yiñ koy dugal yëpp fu may jënde rek il faut ma dajji ba pare non mooy bu dee information yaa ngi ci ndax nit ki mën naa dajji mbir mi du ko neex mu teg foofu keneen ñëw dajji beneen mooy loolu dañuy dañuy lor ki nga xam ne mooy jaaykat bi te la darara wala diraar la sharia wax amul lore bu lor sa bopp waaye nag bu loraate parce que marchandisum jàmbur buñ ubbi woon buntu bam ne bon si ku ñëw man ngaa dajji ah bala ngaa jënd nga dajji affaire yi xool bu la neexee nga jënd bu la neexul nga teg fële nga dajji teg keneen ñëw ne non man yii dañ xam naa li tax mu mel nii loxo yee ko laal xaaral ma dajji beneen mais jaaykat bi moom ñu ngi koy tooñ parce que information yi ñu ci bëgg am loolu moo tax nga xam dàll yi pointure hmm? boo xamee sa pointure nàngam la mooy. <laughs> moo tax munaabada du ay yére kese ah mën na xew ci lépp ma ñëw ne dàll yooyu nekk foofu nële am sànni la benn te defuñ information yi ci carton bi mais nag boo la jox moom ngay jënd nga ne ma ma xool nga ne non bala nga koo mën a xool dangaa ñibbi sa kër loolu mooy li nga xam ne moom la alayhi salaatu dal di tere te sayyidina Abu Sa'id alxudri radiyallahu taala anhu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam naha anil tere na li nga xam ne mooy al munabada waaw loolu eh, mooy eh, gis nga obligé wul tout le temps waa ji sànni la mooy même bu tegoon marchandise mi nii mais yow nga ñëw mën a la nag ah <laughs> saay xamal na nag mbir yi boo teg sa loxo moom ngay jëla ah. boo teg sa loxo te obligé nga jënd bu boobaa loolu problème la sii mook mun naa ba daa yem rek mun naa ba dafee daa sànni mais fii jotul sànni ndax gis na mbir yi mu ngi sa kanam moo tax façon njaay mii day xaram ndax lan jaxaala gi ak li nga xamante ne nii mooy waa ji du gis mbiri ak condition bi mu ko tegal na ko bala nga koo jënd hein bala mooy doo koy jënd ba pare doo raw découvrir li nga jënd waay yow loolu mel ni genre kermesse yooyu saway kon benn exemple ngoog yaxu xadiis xaraamal ko te mu dugg ci buyuwaay yi nga xam ne dañ koo xaramal soit ndax xarar wala jahaala wala fii sax duggaale na ci charte yi nga xam ne moom lañu waxoon ne day yàqum njaay façon charte bii ne dama lay jaay loo xam ne xam nga exemple yi joxe woon mooy euh, waa ji ne li ma lay jaay naa la ko jaay lépp di nga ko gis xam nga ne lii la lii la mais nag doo génn moom ci bërëb sàngam fii be fii moom beneen charte la mooy li ma lay jaay dinaa la ko jaay mais amoo droit gis ko amoo droit de regard loolul boo ko jëndee ba pare loolu it du baax kon benn exemple la ko munabada mu am beneen façon njaay ba léegi bokk ci wàllu jaxaal ak xarar incertitude ak woraate ta du baax bokk ci njaay yi nga xam dañ leen xaramal mooy almulamasa voilà waaw te loolu eh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daf ko xaraamal tamit comme a mooy xadis bi ñu jóge léegi Seydina Abu Sa'id al-Khudri bi boobu tamit mu ngi ci saxiix yi mooy da ko àggale mu ne wa naha bi mu waxee naha an anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam naha anil munabada après mu expliqué lan mooy munabada mu ne wa naha anil mulamasa mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam it xaraamal na njaay mi nga xam ne moom la ñuy wax mulaamasa masa mooy lan ci la masa la jóge mooy laal mooy bii nag mooy exemple walla bi ma doon wax sànk boo ci tegee sa loxo boo laal boo njëkka laal moom ngay jënd waaw avant waa ji di xool mbir mi muy jënd lu ci ne mu ne ko boo teg sa loxo rek boobu moom mooy boobu ngay jënd mënoo jënd beneen avant waa ji di xam li ci ne loolu mooy jaxaala la moo tax voilà loolu même Seydina Abu Sa'id daal dina koy firi mooy ci xadiis bi firi euh, xadiis bi mu ne wal mulaa masa lamsu rajuli thawbal aaxar bi yadihi bil layli aw bin nahaar wala yaqlibahu illa bi dhalik voilà mu ne li nga xam ne mooy mulaa masa mooy ne nit ki day laal yére bi muy jaay wax naa la obligé wul tout le temps mu nekk yére kese mooy mu laal yére bi waaw moo xam nag ki guddi la ko laal walla guddi la wala bëccëg mais du ko du ko wëlbati du ko wëlbati ba xool mais laal gi mu ko laal doy na ngir mu jënd ko waa ji ne ko Euh, bés boo boo laal mooy mooy liñ doon wax sànq boobu sax moo laa masa dëgg la mooy euh, boo ci teg sa loxo na la leer ne boo teg sa loxo moom ngay fay munaa ba da sànniwante gee tax ñu tuddi ko noonu moo laa masa mooy boo njëkk a laal moom ngay jënd boobu it ah, mooy li newoon ci bële moo fi ne mooy noo seulement jaxaala am na ci incertitude mais leneen am na ci mooy condition bi doo ko mën a xool lu dul boo ko jëndee ba pare waaw léegi nag boo ko jëndee gis ci lu ci kiibul gaay waa ne àddit njaay mi mat na jënd nga ba pare jeex na loolu ak lu amwaalin naasi bil baatili la tudd voilà te Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu solo na tamit ci xadiis boo xam ne mu ngi ci saxiixayni tamit mu ne radiyallahu taala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallama naha anil mulaamasati wal mu ne da yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa xaraamal tere na li nga xam ne mooy mulaamasa ak li nga xam ne mooy munaabada voilà mooy ñaar yi ñu wax kon ñaar yooyu gisagun nañ ci yi nga xam ne dafa xaraam ndax xarar wala jahaala mooy mulaamasa ak munaabasa waaw léegi nag hmm? euh, xam nga affaire bii nii <laughs> mooy kenn ki imagineel waa ji jënd ko mooy li wax sànk am affaire bi neexu ko bu ñëwee waa ji naan ko non non déedéet mu nekk daal mbir moo xam ne mooy liñ la doon wax genre kii lay kermesse lay nuru quoi affaire hasard yooyu carte yooyu nga xam ne yow sa lépp ci hasard la xam nga waa ji waa ji dem ci kesque porte perte muñ outil gi waaw nga xam ne ci lañuy dëkk muy PMU di perte saabuñ perte pertee ne muñ nañ mais muñuñu sax utiwaat loo xam ne moom la ñuy dugalewaat ci mbir yi muy waa PMU perte muñ uti ñu dëkk ci rek saytaane di leen foowe gis nga gaa yooyu noonu ni nga ni ñuy nekk ci incertitude nga xam ne mooy kiy jaay kiy jaay moom en général moom mbirum gaña la ci côté bii te tamit xam nga xam nga xam nga gaa yi loterikat yi tamit lool mooy française des jeux wala PMU wala euh, loterie nationale xawma ma sénégalaise waa ji nu mu tudd non si loterie nationale seen mooy LONAS fas yi kooku mooy moom du perte boobu française des jeux du perte kii it day xaw a foofu la xaw a ak loolu genre ximaar yooyu mooy carte mooy ne moom du perte parce que de toute façon yére yi moom xam na leen. léegi nag lu fait mu ne la boo ci tegee sa loxo moom ngay jënd moom moom xam nga ne moom ba fixé nay prix ba pare moom du mooy perte mais yow miy jënd yaay nekk ci incertitude comme waa ji dem ci kesku PMI bi di jënd lu mu gratter li muy nekk ci incertitude est-ce que dina gañeem du gañe moom waa ji jëndi teg yé loxoom ci yére bi ñu ne ko jël na mooy <laughs> mu ngi ci incertitude est que lii dina baax ci moom wala déet voilà kon yii nii yépp dafa nekk yoo xam ne façon jaay la yoo xam ne xarar jaxaalo ak façon carte da ciy dugg yoo xam ne day tax am njaay du baax waaye bokk na ci exemple yi nga xamante ne façon njaay yi nga xam ne dañ leen a xaraamal li ajlil xarari awil jaxaalo mooy bay'ul xasaati euh, mooy njaay moo xam ne voilà bii nag mooy kermesse bii mooy léegi après dinaa wax bon kermesse ni ma ko xame woon parce que gars yi daa mel ni mbir yi day renouveler wu waaw ne léeg-léeg nga ne lii la gars yi ne la moo loolu tekkiwul loolu surtout côté yooyu man sama xam-xam da cee desee bari ndeysaan gars yi mooy de ñu corriger la te tamit baax na moo tax définition yi am solo sinon boo ko bo bu dee yow danga ne kermesse bàyyi noonu am na ñoo xam ne leneen lañ ci dégg mais man kermesse en tout cas ñun ñi bokkoon génération ñun buñ nee kermesse xamoon nañ liñ ci jublu léegi nag mais dinaa expliquer affaire bi bu ko defee bu dee ñeneen ñoo xam ne beneen déggin nañ ci am ñu xam ne ñun daal li ñu dugg ci kermesse mooy lii ñuy bëgg a wax bayul xasaa bii nag. mooy dëgg dëgg dëgg dëgg lu të mooy dëgg dëggu kermesse mooy lan euh, waa ji moo xam kiy jaay kiy jaay exemple mooy côté boobu mën na nekk noon mooy teg marchandise yi ne li muy jaay di jaay ay yére ay dàll ay kaas ay palaat ay yu mel noonu par exemple exemple lañ joxe léegi mu ne waa jiy jënd jëlal ci xeer yi nga sànni bu bu ci xeer bi dal yow boobu ngay jënd te lii lay jar waaw mbir yi produit yëpp léeg-léeg nag yooyu liñ koy def dañ naan ñoom ñëpp a yem prix waaw tout est à dix euros mais nag yow dangay jël xeer bi sànni bu mu dal boobu nga moom façon njaay moom dafa baaxul ndax lan ndax lan mooy waa day dal moom xamul li mu jënd ban lay dal xamul ban lay jënd moom fekk xeer wi neewu ci rës du ko xam te bu ko xamee taxul mu xam affaire bi nu mu doon moo yére bee yam xamul li ci biir voilà mooy lool problème la te loolu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom moo ko xaraamal ci xadiisu seydna abu hurayra bi nga xam ne imaam muslim ak ñeneen solo nañu ko mu ne seydna abu hurayra radiallahu taala anhu naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an bay'i al-xusaati xasaati wa an bay'i waaw bu njëkk bi gisoon nañ ko dernière partie bi liñ naa naa yow mbir yi da ngay rek di ko wax nii lan mooy wane ne gharar baaxul njaay moom am baaxul ñu ne la yonent bi alayhi salaatu salaam moo wax ci xadiis sayna Abu Hurayra ne yon mu ne yonent bi alayhi salaam tere na an bay'il gharar ci njaay moo xam ne woraate da cee am tromperie waaw tromperie sur la marchandise yooyu yëpp day tax njaay mi du baax waaw waa ji ko neexee mu ne man dag may delloo sama xaalis ah mooy waajoo xam ne dafa kàcc ci li mu jaay waaw woone ne yow li nga jaay am na capacité yi yépp eh, yow da xamoo masaa gis nga affaire bii nii moo tablette bii non tablette bii tablette bii lépp la am am na Android am na waxa a wax waa ji jënd ko ah ndeke waa ji saa yi waxuma la Android mais mooy tablette yi doon njëkk a génn daanaka dara amu ko waaw option yim ko ne am na ci yépp dara amu ci mooy waa ji dafa war mbokkam wax ko loo xam ne amul voilà mooy kooku bu ko neexee mu ne man comme que njaay mi daa am ci lu mu tegu woon mooy danga ma ne woon mbir mi may jënd lii la am comme que nag amu ko danga may delloo sama mooy nit ki day am droit def loolu waaw léegi bayul xasaa bi kon yonent mi alayhi salaatu salaam moo ko xaraamal parce que gis nga ni muy demee loolu nag nañ ñëw nag nga ne ma mais loolu lool lool mu ngi loolu ñu ne la lii yëpp façon jaay yoo xam ne dafa amoon jamono yooyu mais dafa am ba léegi dafa am ba léegi waaw dafa am ba léegi nga ne ma man nga ma ci jox exemple man ne la voilà nañ ñëw ci kermesse bi ma la doon wax naan lii. mooy dëgg dëgg kermesse lu tax xoolal kermesse mooy gars yi nag en général ci marché hebdomadaire yi dañ ko doon def léeg-léeg nga gis koñ yoo xam ne bu tabaski amoon ca suba walla wala jouru tabaski xale yi wala grand yi grand yi sax ñoom ñoo ko doon def wala am na marché yoo xam ne dafay am loo xam ne waa ji moom lool lool lool mooy yëpp liggéeyam euh, naa la ci jox ñaari exemple ñaari exemple yoo xam ne yooyu moom gis naa ko xam naa ne nii noloon demee euh, bi ñu njëkk te lool ab marché laa ko gis mooy ne senegal gars yi dañuy def benn cercle waa ji nag ci biir ci biir benn palaas bu yaatu nii mu def benn genre rond bu yaatu boo xam ne fu nekk def nag ak buum boo xam ne mooy wër wala nit ñi wër ko day teg fii potu meew gloria hmm? teg fële savon savon sa savon de Marseille teg fee ni daal wala nido meew yi teg fële ay dàll teg fee ab t boo xam ne yëpp dañ koy àmbale teg fee mooy da leen di tasaare ci biir mbooloo mi ci biir géew bi léegi nag mu jox waa ji waa ji ku ñëw bëgg a participer ci mbiri neen lay demee mooy par exemple danaan pour nga kii 1000 francs ngay joxe wala mille léegi nag boo joxee cinq mille te fii moom moo gën a garaaw sax ndax bii seega bii bi non bii bii noo kermesse bi xam nga fu mu wuteeg fii xam nga bu fu mu wuteeg kii mooy kermesse bi man ngaa joxe lool te doo am dara ndax lan waa ji buñ ko joxee genre mbege yooyu <laughs> na baat bi moom dama ko foogoon naa da sax fàtte naa ko dafa ñëw noonu rek <laughs> mais sànq maa ngi xalaat ban baat laay utiliser ma ab rigol laa bëggoon a wax boo xam ne dañ koo <laughs> dañ ko wërale ma amub wërngal mais alhamdulilah baat bi ñëw na ak mbege <laughs> mbege nag goney léegi xamuñ luy mbege ndeysaan les enfants de la technologie de la et de la des informa de l'information les TIC moo tax tik yooyu lañu am tiku tiku tablette tiku PlayStation tiku Nintendo ak gaa lañu am waaw mooy yooyu lañu am télé ordinateur tablette ñoom yooyu mooy seeni tik mooy seeni tik les tik nday sànn <laughs> mooy moo tax xamuñu mbége waaw mais ñun ñi nga xam ne xaw nañoo yàgg ci kaw suuf loolu nag gars yi dañ koy bañ a dégg mais ma ne waaye ku fi am fanweeri at yàgg nga ci kaw suuf ma ne ah bal li ngay wax <laughs> fanweeru at fekk na nit ñi nekk ay imaam waaw bu yàgg ñoomu imaamu Malik ba ñuy nekk imaam amuñu woon trente ans waaw ñoomu imaamu Muslim dañoo xaar ba nekk trente ans a nekk li ñu doon te dét mooy bege euh, kiiwu pono yi même loolu it boo ko joxee mais bon foog naa bon xanaa ñi may dégg bu ngeen xamee mbir mi bu amee koo xam ne tout tànk la wala ci nouvelle génération bi la xamul luy mbege xanaa ngeen expliquer ko luy mbege mais nag léeg-léeg mag ñi sax ñoo la gën a mbege waaw les booy dakaar moom léeg-léeg ñu réeri ndey ndeysaan façon yooyu nga xam ne dañ doon daw rek topp ci waaw léegi mooy dañuy jël affaire boobu ab cercle lay doon moo xam ci weñ wala ci tuyau wala ci ci ci kawsu léegi ñu ne la dawal ko ci biir léegi bu mu këpp ci kawam ka potu meew bi wala leneen bu mu këpp ci kawam meew gloria bi wala beneen wala leneen lu mu këpp ci kawam yow loolu nga loolu nga gañe loolu nga moom loolu mooy lii di sauf que différence bi mooy fii nii man nga sànni sang mbége mbir mi dem daal moy du laal benn te bu boobaa mooy yow doo am dara ah ñàkk nga waaw mu ngi mel ni loolu benn exemple la waaw loolu benn exemple léegi nag waaji kon waa ji bu perte mooy waaji ji gañe na waa jiy def waa jiy jaay affaire yi loolu façon jaay ab jeu nag lañ koy def voilà oh t'as perdu non loolu noonu parce que tabaadul la koo xamante ne nii mooy genre carte yeeg yooyu rek façon caaxaan yooyu gaa génne nga xam ne yooyu yëpp jeu de yi dañuy xaram mooy gis nga façon bi mooy ne bu dee kermesse moom waa ji sax mën naa mën naa perte alors que euh, bii nii euh, ñuy wax fii ci xadis bi mooy waa ji moom dina sànni dina am bum dal moom ba mu dal nag boobu lay moom waaw par exemple bu jëlee sànni mu dal ci caaye ji bu dee caaye lañ fa lonkoon comme ñu am na yoo xam ne voilà exemple kermesse yi yoo xam ne benn ñaari poto la ñuy samp mu taxaw ñu takk ci benn buum mu relier ñaari poto yi léegi nag bu ci nekk ñu jël ab coca par exemple takk ko muy lang jël ci wet gi jël ay ay ay ay ay ay zi ay ay gina voilà yooyu it gina it saa yi mooy bon bon yooyu rek ga non nuñ koy woowee gato yooyu gone yi fii moom dañ lay corriger ci entre bon bon ak gato yooyu moom xam nga ñun ñi ne woon fële ca ndakaaru sawaay maanaam ca banlieue ba yooyu yëpp ñun doonu ci woon bàyyi xel tàngal lañ naan la ñoom loolu mooy bonbon léegi ci des lii gâteau yooyu yëpp léegi ñu jël di takk par loolu bii ñu takk ci loolu beneen bi ñu takk ci leneen mooy takk ko mu rangeloo noonu nekk ci bii nekk ci wetu wet ci wetu beneen bi léegi waa ji ñëw di jouer xam nga yëpp ci façon jeu lañ koy def dañuy takk bët bi Hmm? dañuy takk bët bi léegi nag muy avancé day fay ba pare waaw ah, pour nga participer ñu ne la léegi dangay joxe cinq cent francs xam nga gaay boo gisee koka nga naan waaye yow xaaral nga joxe cinq cent francs léegi ñu takk sa bët léegi ngay avancé tàllal sa loxo boo laal boo laal boobu nga gañe sauf ko boo njuuyee affaire yi mooy ñàkk nga mooy boo jàllee fële wala nga jaar ci suuf mooy ñàkk nga loolu lépp façon la yoo xamante ne nga gis gaa yoo xam ne dañ ci génn mooy dañ ciy am alal ndax loolu mais yomb na am alal ndax gaa yu bari gaa yi yow fay nañu ku balaa balaa kenn commencé na fay yow de man na nu muy demee sa marchandise yi nga indi ñaar ak ñett ñoo ciy gañe leneen lépp nga yóbbu alors que fii loolu affaire lool ci ay jeu de hasard la voilà mais mooy dafa xaw a niroog lii mais du moom dama la bëgg a jegeel affaire bi neewuma la ne loolu mooy exactement bayul xasa moom bayul xasa mooy waa ji buñ ko nee moo mooy exemple bi ñuy tourner rek wala grande roue bi ñuy tourner wala roue bi ñuy tourner ay doon wax euro million xaw ma wala loolu laa euh, kan moo ko doon defati ban télé nga xam dañuy wël nga muy tourner di tourner bu kiiwee fenn kooku loolu la gañe sorewulu loolu benn la mooy façon yooyu moom dañu xaram mooy xaw nañu mook jeu de hasard yi kermesse dañu niroo léegi mooy boo xam ne imaginer lu ñu ne boo xam ne dañuy tourner affaire yi bu féetee ci benn gaña nga bu féetewul ci benn nag gañewoo dara walla rek sax ñu ne de façon nu mu demee di nga am boo trouver sauf ko pour pour nga commencer affaire yi nag il faut nga joxe 5000 nga joxe 5000 léegi ñu ne la tourner de toute façon boo ci boo tourner mooy fu mbir mi di wëndeelu bu taxawee aiguille bi fi mu féete ci bi mu produit bi mu féete boobu ngay am façon yooyu yépp xaram parce que loolu jaxaala waa ji bi muy xamul lan lay am loolu du njaay loolu asaal loolu tudd bay'ul xasa lool dafa xaram bokk ndax lan jaxaala gi jëlal nga sànni waaw bu xeer bi dal rek boobu ngay jënd lii lay jar sans autant waaje xool ko sans pour autant mu am ci choix wala dara mooy mbir mi daal lii na ko façon boobu it du baax mu am beneen façon ci façon yi nga xam ne charia da koo xaraamal voilà muy liñ naan bayu xabalul xabala bayu xabalul xabala euh, mooy waa ji day ñëw ne loolu nag jaaykatu xar yeeg yooyu nañu déglu dama bëgg raas sàngam bali bali laa bëgg ñooñu nañu déglu waaw seen côté ni mu fa baree mooy yow nga ne waa ji ñëw ne la euh, li nekk euh, sa xar mu jigéen mii de li mu ëmb laa bëgg a jënd loolu rek problème la xam nga loolu mooy xabala mais xa bayu xabal xabala mooy mu ne gis nga li mu ëmb bu juddoo moom ba jur la muy jur mooy sëtu xar mi ëmb mooy moom mii ëmb nii xar bi bu juree doom ba doom jooju jur jënd naa boobule comme que les gars yi dañoo moderne ñu ne def nañ échographie yi yóbbu nañ ko ci veterinaire bi gis nañ ne femelle la la la ab ab ab ab xar bu jigéen la ëmb nga ne loolu baax na léegi man mooy xar mi mu ëmb bu juree man jënd naa xar moo mële muy jur soixante-dix mille ngi loolu noonu du baax waaw loolu façon njaay la yoo xam ne waa ahlu jaahiliya dañ ko doon def comme li seydna abdallah ibnu umar radiallahu taala anhu wax ci xadis boo xam ne ba léegi mu ngi ci saxiixayn voilà mooy ne nan ngay jënd loo xamante ne premièrement yow li nga naan moom ngay jënd doomam moom moom moom moom juddoogul moom juddoogul loolu parce que yow ban mooy loolu jaal pur la incertitude totale moo ci am incertitude total moo am ci mbir mi mooy kan moo la ne moom mii sax ñu ëmb di dina juddu hein est-ce que ku ëmb ku nekk rek arrivé nga à terme ba tamit même mën nga arrivé à terme xar mi mu jur après <laughs> till yi lekk ko wala mu feebar faatu li mu jur nan nga mën a jënd doomu li nga xam ne nag moom la ñu ëmb loolu man da nekk ah loolu man da nekk voilà yow li ngay jënd amul existé wul existé wul fii mu ne yow ci sa benn xam yow ci sa benn monde boo xam ne bu imaginaire boo xam ne moom nga am ci li exister mooy jàpp nga ne li mu ëmb moom dina juddu ba dina am li nga xamante ne nii mooy ay ay ay doom man nag doom ji jënd naa ko déedéet loolu man da nekk voilà waa ji koy jaayit loolu benn côté la waa ji koy jaayit moomu parce que lu existé wul nan la koy jaay loolu mooy bay'ul ma'dum jaay lu existé wul parce que waa ju ñeme yàlla di la jaay lool xam nga ne loolu existé wul da ko moom mag boo fii mu ne boo ko ne woon yow sax ñeme woo ko wax livre ma ko ndax xam nga ne mbir mi moos kii ñu ëmb moom juddoogul ba doomam di jur voilà loolu waraate dëgg ci <laughs> mais taxawal nga ne ma waa léegi Eh, eh, man naa la laaj benn affaire yow lii danga ma ne xar mi nga xam ne dafa ëmb wala nag wi nga xam dafa ëmb walla giléem gi nga xam ne dafa ëmb wala nga ñëw ne ganaar gii nii sa ganaar gii wuu race bii moom race bii baax na commerçant bi nag da nga ko bëggoon mu ne ko waaw éleveur bi ah boo bëggee ma jaay la ko de mu ne ma lu ma ma koy jaaye mu ne ko man moom li mën a koy jaay simple na mooy eh, nen bii nag nenu kanaar wala kanaara wala yooyu daal di nen bii moom mënu ma ko jaay parce que eh, dama leen bëgg a yar mooy nen yi bu tojee bu fettee bu leen boofee bañ jóg ba cuuc yi jóg ñoom dama leen yii moom dama leen bëgg a yar mais nag mën naa laa jaay cuuc cuuc yi yi war a judd ñoom bu ñu bu ñu amee doom loolu la mooy mooy yow sëtu sëtu ganaar gii raatwaa ji taxaw moom nga bëgg a jënd loolu du mën a nekk parce que yaa ngi jaay loo xam ne existé wul waaw lu existé wul kenn du ko jaay da nga ko moomul sax parce que lu existé wul mënoo ko livrer te bokk na li nga xam ne gisoon nañ churut yi conditions yi lépp loo xam ne nit ki man ki la koy jaay man la ko livrer mooy ne jaay moom du baax si looloo taxoon jaay jën wi ci euh, géej gi du baax di sama lak bi dégg nga maam kaay ma jaay la jën yi ci biir yow xamoo ñaata jën a fa nekk xamoo lu kii xamoo ndax non loolu du baax parce que yow mënoo ko livrer euh, en plus jaxaala dajee am mooy yow xamoo ñaata jën a fa nekk loolu lépp ay problème la léegi kon buñ ñëwee ci liñ doon wax mooy yow sët yi nga wax léegi man am naa benn laaj mooy mais léegi bu dee nag ñëw naa waa ji ma bëgg rasu benn bali bali boo bali bali bokk ma ñëw ci waa ji ma fekk bali baleem bi daal bali bali façon xar la quoi raasu la ci raasu xar yi yu yu ngàdd la ñuy doon nii am nopp yu rëy nii yu kii la te yomba njool nag waaw tal ma ne mais léegi bu dee waa ji dafa ñëw fekk moom mu ëmb mu ne ko man jënd naa li mu ëmb nag loolu ak jënd sëtu sëtu li mu doomu li mu ëmb moom benn la ma la benn la kay baaxut waaw loolu tamit yonent mi alayhi salaatu salaam da koo xaraamal voilà mooy yi nga xamante ne dafa tere di charian e, da koo tere waaw charian laa bëgg a wax da koo tere parce que esprit bi ne fële moo ne fii mooy ne kii li muy jaay li muy jaay nii mooy de toute façon existé wul parce que ki ëmb e, mooy li mu ëmb e, même bu dee ne mu ngi fi mu ngi fi mooy waa ji de toute façon mënula ko livrer hein benn ngoog hein non seulement mënula ko livre mais moom mënula assurer ne affaire bi dina juddu kon nan la la mën a jaaye ci li ci biir bi ay woy sa raasu fas wii de sa fas wii de hein sa wajan wi bu amee doom jënd naa ko dañ naan la loolu yu du baax parce que wajan wi wajan mooy fas wu jigéen voilà yow dara leerul ne dina jur yow nit ñi ñaata fausse fausse couche nga gis ñaata nit ñu juddu faatu nga gis loolu li muy xewe ci nit ñi lay xewe ci animaux yi léegi nan nga mën a jënd di jaay loo xam ne mu ngi ci mooy lépp loo xam ne ci biir la nekk ab biir kenn du ko jaay euh, loolu loolu mooy bu ñu ko détaché ne moom kese lay jënd ah sa wajan bi de bu wasinee jaay ma li li mu war a wasin loolu moo dul baax voilà loolu du baax euh, mu am beneen affaire mu am beneen affaire nga ne ma mais léegi bu ma jëndeem xar fekk moom bu nag jaay moom dina baax dañ naan la waaw loolu dina baax parce que. Euh, li mu ëmb janin bi tabaan la dafa ànd ci njaay mi alors que xam nga loolu wuute na li ñu wax sànk wuute na exemple bi ñu wax sànq bi ñu wax sànq waa ja fekk xar mu ëmb wala fas wu ëmb wala nag wu ëmb moom mu ne moom jënd na li mu ëmb alors que lii bu dee nag wi laa jënd waa ji ne ma ah sama kii bi nag dafa dafa tollu diggante temps laa la koy jaaye waaw mooy njaay moomu noonu waa ji bu d'accord baax na parce que moom jënd na affaire bi moo ko moom li mu jënd mu ngi nii du dund la jënd léegi bu juree it moo moom alors que lee li muy jënd mooy li ci biir bi képp la ne woon lay jënd voilà am na tamit beneen façon njaay boo xam ne xarat da ci ne mooy mooy liñ naan asabul faxli waaw comme li seydna abdullah ibn omar mu ne naha nabiyu sallallahu alayhi wa sallam an asabil faxli imaam al buxaari na ko noon imaam an-nasa'i